fa waqa'a ajrunaa ala allahi fa minnaa man maata lam ya'kul min ajrihi shay'an minhum mus'ab ibn umayr radiyallahu anhu qutila yawma uhud wa taraka namiratan fakunnaa idhaa ghattaynaa bihaa ra'sahu badat rijluhu wa idhaa ghattaynaa rijlayhi badaa ra'suhu fa amaranaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam an nugattiya ra'sahu wa naj'ala calaa rijlayhi shay'an minal idxir wa minnaa man ayna'at lahu samaratuhu fa huwa yahdibuhaa muttafaqun calayhi an-namira kisaa'un mulawwanun min suuf wa qawluhu ayna'at ay nadajat wa adrakat wa qawluhu yahdibuha huwa bi fathil yaa'i wa dammi daal wa dammi daali wa kasriha lughatan ay yaqdifuha wa yajtaniha wa haadihi isti'aaratun limaa fataha Allahu ta'aalaa alayhim mina ad-dunyaa wa tamakkanuu fiihaa kon al imaamu alxafidu annawawiyu rahimahullah e, di wax ba léegi ci buntu bi nga xam ne moom lañu ne woon moom lañu ne woon <coughs> ci li nga xam ne moo doon garabu juróom fukk ak juróom cinquante cinq di wax ci ngëneelu az mooy dëddu àddina at bi ci néewal ak ngëneelu ñàkk ci suñu dataay bi ñu génn walilahi alhamdu wal minna gisoon nañ xadiisu <clears throat> numéro quatre cent soixante quinze ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk juróom nekkoon mi mu ne woon waan Amr ibn al-Harith axi Juwayriyata bint al-Harith ummul mu'minin radiyallahu anil jamii annahu qaala maa taraka rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inda mawtihi inda mawtihi dirhaman wala dinaaran wala abdan ba ni mu jeex. tey nag ñu war a jël xadis bi ci tegu comme niñ ko yëgale woon mu doon xadis numéro quatre cent soixante-seize ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom benn mu ne waan Xabbaab ibn al-Aratti mu ne bii mu ngi koy jële waan xabaab mu ngi koy jële saxaaba boo xam ne xabaab la tuddoon ibn di doome al arati di doome kuñ naan al arat radiyallahu anhu annahu qaala nee na haajarna ñun de dañoo gàddaay ma rasuulillahi ànd ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam waaw ànd ak naltamisu doon làmbatu te lan moo la ne woon suñu yéene la ñu bëggoon a jot te moom lañ doon ut mooy wajhallahi nekk nekk yàlla kese ngërëmu yàlla ta'ala mi nga xam ne moo kaweti yéego wa waqa ajruna ala allah bañ ko defee nag a ah, borom bi lan ñu digoon ne woon jaara la woon ko ci alquran ak waxu yonentam alayhi salaam mooy ñun ñoo ñële de moom mi dara warul moo war lool nangul ñu li nga xamante ne mooy suñu jëf joo jële ñu jëfoon gàddaay googee da naan fooxaa mu ajrunaa suñu pay alallahi ci yàlla mi nga xam ne moom la dara warul moo war lool ne dinaa leen fay fa min naa mu ne nag amoon na ci ñun ñooñu nag man koo xam ne maata man bi nag du kenn kesele waaw koo xam ne lii moo doon seen xaal maata dafa faatu lam yàqul min ajrihi shay'a génn na àddina lekkul ci li nga xamante ne nii mooy eh, la ko borom bi waajalaloon payam goo gële ak say a dara ci àddina waaw moom lekku ci dara dara dara dara dara dara mooy jamono yi muy neex l'islam bi di neex fekkewu ko waaw loolu la naan kooku moom ah lekkul ci payam dara dara dara dara dara dara dara dara dara waaw léegi nag soog ko mu ne ñooñee nag nga xam ne ñoom lii waroon seen xaal lekkuñ ci mbir mi dara mu ne minhum bokk na ci ñoom Mus'ab ibn Umayr bi Mus'ab <coughs> di doomu Umayr eh, radiyallahu anhu qutila mu ne faatees nañ ko yawma Uhud bésu Uhud lañ ko faat comme niñ ko gisoon ci xadiis bi ñu la doon wax ne moo doon xadiis Seydina Abdurrahman ibn Awf bi keroog bi mu wooree te ñu gisoon ko radiyallahu anhu mu ne faat nañ ko bésu Uhud wa taraka namira li mu bàyyi gannaawam benn yére la Imaam An-Nawawi rahimahullah ci suuf mu ne am namiratu loolu nga dégg namira mu ne kisaa un ab mbàjj la ab yére la ab yére mu la wan boo xam ne <coughs> dafa am ay couleur min suufin ci li nga xamante ne ci suuf la waaw mooy ci leen voilà ci leen waaw Allahu akbar benn yére la boo xam ne ci leen la woon ah léegi nag mu nekkoon lool loolu la bàyyi fokkun naa nekkoon nañ te mooy lam solom ñëw xare si fa fokkun naa nekkoon nañ ida ghataynaa ñun sahaaba yi buñ mosoona muur biha ra'sahu buñ ci mosoona muure bañ koy denc keroog bi ko wutal sàngaay bu ñu ko nekkoon nag bu ñu ko muuree ra'sahu boppam badat la ñaari tànkam ya daal di feeñ allah wa ida ghataynaa rijla bu <coughs> ñee nag dañoo li nga xamante ne nii mooy dañoo muur li nga xam ne mooy rijlaahu ñaari tànkam yi lañ jël xëcc ci yé- mbalaan ma yére ba xëcc ko ba ci yére tànk yi bada rasuhu bada rasuhu bopp ba de feeñ allah allah allah waaw mu ne fa amaranaa mu déggal ñu nag rasulullahi ba booba ba mu gisee ne nii la mbir mi deme ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam an nughtiya ñu daal di muur rasahu ñu jël yére bi xëcc ko ba ci bopp bi mu muur bopp bi wana jaala mu digal ñu te ñu def alaari jay lay yi ñaari tànkam yi feeñ nag shay an dara minal idxir ci garab goo xam ne gu neex la woon bu doon xeeñ neex al idxir waaw gàncax gu neex la woon goo xam ne lam doon xeeñ da doon neex mu ne loolu la ne nañ ko def kon ci tànk yi comme comme lam lambaay bi buñ ko xëccee ba ci tànk yi bopp bee feeñ nag nañu suturaay bopp bi la ca des ñu suturaalee ko ak yére la ca des ca tànkee ñu suturaalee ko gàncax gu neex goo gële la muy xeeñ bi indi xeex mu ne wa minna loolu mooy ñun njëkk a wax ne am na ñoo xam ne lekkuñ ci seen wàll dara dara dara dara dara ci seenu pay mu ne waaye nag comme léegi mu jox la exemple misaalum Sayyidina Mus'ab ibn Umayr ne moom moom ci la woon radiyallahu anhu mu ne waaye wa minna am na ci ñun ñooñee gàddaaya doo tut doo tut ngërëmu yàlla am na ci ñun nag ñoo xam ne man ay naat lahu samaratu waaw imaamu an-Nawawi rahimahullah ca suuf mu ne wa qawluhu ay naat ay nadajat wa adrakat mooy ñor na ba matale na mat na lam ak ak ak ñoram nadajat marra wa adrakat te jote na fa muy nekk mur waaw samaratuhu mooy tuur tuuram waaw meññeefu la nga xam ne mooy mbiram fa huwa da ko misaale pay goo ak garab boo xam ne ñor na am na ñoo xam ne ñun dañoo fekk mbir yi fa huwa ko waajoo jële nag nga xam ne mbir yo bam ñoree ba neex gannaawam gannaaw ñële comme ñoom say naa mosam ñi de moom fa huwa yahdibuha imaamu Nawawi rahimahullah mu ne wa qawluhu yahdibuha huwa bi fathil yaa yaa bi nga ya bul wax yu bul wax yi waaw kon ya wa dammi daali mu ne daal bi mën nga wax yahdu waaye wa wa kasriha man nga wax yahdi mu ne lugataan ñaari làkk la bu dégg ko ne yahdubuha nga koy da nga juum lu tax naan yahdubuha yahdibuha mu ne la ñaari yëpp am yahdubuha am na yahdibuha ñaari làkk la loo xam ne lépp làkku arab nangu na ko mu ne ay la muy tekki nag yaqsifuha mooy da koy dog da koy witt wa yajtaniha voilà doo mooy da koy witt bi ci bànneexu moom mooy pay gi comme li ñu wax sànq la misaale li nga xam ne mooy garab bu ñor boo xam ne foyteef yi ñor na ñoom ñu koy witt di ci lekk nag fa huwa yahdibuha waaw mu ngay xëcc moom di di di di di di di di di euh, jël te meññee xam ne moom la jëfoon fii ci àddina mu ne nag mu ne xadiis bii da al imaamu an <coughs> al Buxaari Muslim rahmatullah alayhi ma bokk nañ ko solo kon la ci suuf gis nañ ko kon xadis bi wax nañ la xadis bu mel nii xam nga moom lañ gisoon xadisu ci baabu fadlil bukaa yi ah yaa ngi koy fàttale eh, ko min xashyati llahi wa shawqan ilayhi mais mooy bunt bii ñu génnoon tay hmm, fay <laughs> fay fay fay day absente yenn jamono yi absence yoo xam ne yow na yow na ngay <laughs> moo doon xadisu Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu fàttali woon nañ la ko rek bi ñuy bi ñuy jeexal jataay bi waxoon nañ la ne moom <coughs> lii da koo daloon voilà bi nga xamante ne nii ci la woor keroog nga xam ne dara desul lu dul ñu indil ko ndogalu ma sha Allah ma sha Allah <laughs> rek mu daldi di fàttale ko loolu hein hein rek mu commencé jooy mu doon xadiis numéro quatre cent cinquante cinq waaw loolu keroog bi muy kii waxoon na ko waaw mun a qutila Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu wa huwa xayrun minni waaw falam yujad lahu ma yukfanu fihi illa burdata burdatan in ghutiya biha ra'suhu badat rijluhu wa in ghutiya biha rijluhu badat ra'suhu thumma busita lana min ad-dunya ma busita waaw aw qala utina min ad-dunya ma utina qad khashina an takuna xasanaatuna ujjilat lana thumma ja'ala yabki hatta taraka at-ta'am voilà noo nee lañ ko gise woon muy sayyidina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anhu li nga xam ne loolu la waxoon ne moom ah ñun de lii moo ñu dal de Musab ibn Umayr de faat nañ ko waaw te mooma gën te kat bés buñ koy faat dañ ko faatee benn burdaam boobee mu soloon mantoowam boobee moom lañ ko utaloon tàngaay waaw bu ñu ci masaana muur <coughs> benn côté hein beneen côté bi di feeñ euh, euh, euh, bopp bi tànk yi di feeñ loolu lay wax waaw après keroog mu jooy ba ni nga xamante ne mu mujjul woon laal li nga xamante ne mooy ndogu noonu la ko delloo léegi nag hadis bii nga xam ne mooy <clears throat> Seydina Mus'ab eh, ki Xabbaab ibn arati nee na rawahu ash mooy muttafaqun alayhi léegi laaj bi première laaj bi njàngat yi ana est-ce que ñoom dong ko solo ñu ne leen déedéet seen sëriñ al-Imaamu Ahmadu <clears throat> ibnu Muhammad rahmatullah alayhi daal na koy solo na ko al-Imaamu Abu Daawud eh, eh, al-Imaam at-Tirmidhi Abu Isa Abu Isa Muhammad ibn Isa hmm? Allahu akbar ah, <coughs> lii lu ama am solo la wallahi eh? lu ama am eh, eh, lu ama am solo la léegi nag ñu ñëw kon <coughs> ci ginnaaw naka la ko imaamul Buxaari yéen daal imaamul Buxaari Abu Abdillah al-Buxaari yu andi na ko ci bërëb yu bari waaye nañ jël xadiis bi nga xam ne moom la def ci kitaabu ar-raqaa'iq baabu fadli al-fiqh mu ne haddathana al-Humaydi <laughs> al-imaam al-Buxaari mu ne nettal al-Humaydi di Abdallah ibn Zubayr ibn Iisaa ibn Ubaydillah ibn Usaama ibn Abdillah ibn Humayd ibn Zuhayr al-Qurashi al-Asadi al-Humaydi Abu Bakr al-Makki àndandoo imaamu ash-Shaafi'i rahimahullahu ta'aala mooy sëriñam bii nga xam ne keroog moom la njëkkandi xadiisam ci wa imaamul Buxaari ci saxiix bi rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Sufyaan mu ne ki ma nettali al-Humaydi mooy Sufyaan leer na ndax moom Makki la woon Sufyaan bi Makki la woon même bu dee cosaanam Kuufa la woon muy Sufyaan ibn Uyayna ibn Abi Imraan Maymuun al-Hilaali mawlaahum Abu Muhammad moom lañ gisoon Muhammad ibn Uyayna frère am bi keroog voilà bi nga Sufyaan ni muy nekk jant njolloor frère am bi al imaam al haafis ibn Rajab doon wax naan moom da'if la waaw waaw muy Abu Muhammad Sufyaan ibn Uyayna rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanaa al-A'mash mu ne leen nettal ma al-A'mash di Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi al-Kaahili mawlaahum al-Kuufi rahimahullahu ta'aala mu al-A'mash mu siiw mi qaala mu ne sami'tu dégg naa man al-A'mash Abaa Waa'il di Shaqiiq ibn Salama Abu Wa'il al-Asadi al-Kufi kii muxadram fekkoon na jamono Yonent bi alayhi salaatu wa salaam waaye jotu ko gis rahimahullahu ta'ala qaala mu ne udnaa Xabbaaba nii la woon ne mu naa udna dañoo dem seeti xabaaba muy sayyidina xabaab ibn al-arak ibn jundala waaw ibn sa'd ibn xuzayma ibn ka'b ibn sa'd abu abdillah ñi na abu yahya at-tamimi al-kufi rahimahullah mawla bani zuhra moom waa makka makka la ne woon mais cosaanoowul woon ci ñoom waa banu zuhra ñoom la nekkoon ci seen alliance waaw moo tax moom ba l'islam ñëwee bu dugg ci l'islam dañ ko sono sonal sonal yu metti sax waaw waaw comme que defarkatu ay jaasi la woon ak lu jëm si yooyu ak wàllu kii dañ ko am na tëgg la woon gaa yi dañ ko doon sonal waaw waaw moom mii la kàccoor bu mag bi jëloon ay jaaseem ba pare ne ko duma la fay dara laa la dul fay sawaay eh. en plus yéen <coughs> comme que sax da ngeen ne yéen euh, <laughs> waaw euh, nee ngeen alaaxira lu ngeen alaaxira hein am na du nee ngeen lu am na léegi yow buñ ñemee foofu dinaa la fay waaw moom la borom bi euh, doon wax waaw ci suuratu maryama alayhi salaatu wa alayha salaatu wassalaam ne afara'ayta alladhi kafara bi ayatina wa qaala la uutayanna maalan wa walada attala'a al-ghayba am ittakhadha inda ar-rahmani ahda kallaa sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-'adhabi madda wa narisuhu ma yaqulu wa ya'tina farda voilà kàccoor bu mag bi jël ay jaaseem war koo fay ne duma la fay dara laa la dul fay comme que nee nga jullit la dul fay hein waa loolu moom pataana te garaaw mu ne dama ne dama laa fayut waaw léegi nag bu ñëwee ca yawmal man dinaa fa am alal joo xam ne maa leen déppale sax waaw ma ne maa leen yëppale alal bu foobaa bu ko defee boo ñëwee ma daal di lay fay <laughs> suñu borom ne afara ayta mais yow xanaa yéemu wuloo gisu yéemu ci waa ji nga xamante ne nii kafara dafa weddi bi ayaati naa ci suñu laaya yi ñun borom bi tabaaraka wa taala wa qaala wa bare mu naan la utayannahu yawmal qiyaamee moo yéen yéen toog leen noon di nelaw wallahi bu yawmal qiyaamee la utayanna dees na ko jox nee ay dees na ko jox maalan alal wa wala de ak doom yu bari yoo xam ne ñoo koy seconde ak alal joo xam ne képp ku ko yoreel dara moom moom dina la fay moom <laughs> waaw waaw kaccoor bu mag ba mooy alaas mooy ba moo doon bàyyi euh, Amru ibn al-As comme turam rek al-As aasi la wala Abdullah ibn Amr ibn al-As al-As waaw <laughs> mooy mooy kat yàlla bu mag bi <laughs> loolu la tuddoon al-As ibn Wa'il al-Sahmi waaw ba mu ne moom moom mu ne bu ma amee naa fam alal ak tala al ghayb waroon ne mais moom dañ koo wóom ñil dafa yëddu ba gis kumpa ba xam ne lii mu wax nii di ko di ko avancé mooy ama ah, hein loolu la loolu la <laughs> loolu da nga da koo yëm am amit taxala wala boog moom daa jàpp inda rahmani ahda wala boog daa am pacte bu am ak boroom boo xam ne moo ko assuré nu ko ne ko lii nga wax kii loolu dina am ah <laughs> waajee mën a kàcc <laughs> waaw waajee mën a kàcc <laughs> waaw léegi nag eh, ñu boroom ne dinañu bind nag sa naktubu maa yaqul gis nga kàccoorte yi mu wax ah mooy kallaa kallaa da war kallaa ma ne yëdduwul wan ko wuññiw luñ ko kumpa ba mu xam li muy wax ne dii la deme waaye amul ca borom bi dara laa wax benn pacte bu mu fa am kallaa mukk lépp amu ci sa naktubu maa yaqul lii nag muy wax xabaar nii ah, mu yoreel war koo wan a fay naan ko dara laa la fayu ay jalal ah, bu ma fontoo laa wax <laughs> waaw du ma la fay dara suñu borom ne walla léegi li mu wax ne dina ko yowmal xiyaam moo ko ëppale nangam di ko kokkali di kokkali waale borom bi ak yonent bi saa saam lii mu jàngale des na ko bind waaw te dinañ ko dugal ca mbugal mu tarma dinañ ko ca sotti ak sotti di ko fa yokkalal mbugal mi saasu ne waaw waaw <laughs> waaw yées ku am am ajaay am am am am maa yées moo rawoon maa yées <laughs> waaw maa moo yées <laughs> waaw kon loolu garaaw boobu waaw kon eh, eh, oh, da doon kokkale quoi waaw da doon kokkali suy naa xabaar nii nag te bokkoon na ci ñu doon gine ñaa eh, duma foofu ah, makka am na benn bés dañ ko mi dañ ko ginnaaw gi lañ lañ kii comme moom ni mu ko nettalee dañ koo summi dóor ko ay yar ba mu sonn ba pare ginnaaw bi di ginnaaw bi ñu taal ab taal daal di ko ci jaarale quoi comme ni comme ni fayet bi ni ngay miche hein di barbecue dañ ko dal di barbecue ginnaaw bi lañ barbecue wal iyaazu billah defuk taal bam ne jër waaw ñu dindi yére yi ridaa ji jàpp ko tiimale ko ci taal bi muy lakk ginnaaw bi wal iyaazu billah ba pare jekk rek ne ko ci xëlëb bàyyi ko mu daanu ci xal ba ni muy jóge wal iyaazu billah lu ne tegoon nañ ko waaw moo tax coono ga nga xam ne moo leen daloon Makka sonnoon na ba mu ñëwoon benn bi sekk neen try saa saa mi hein Kaaba ga muy wax ak mu naan ko ah ndax doo ñu ñaanal borom mu dimbali ñu ba neen try saa saa meroon xanaa gisoo li ñuy li ñu waa Makka am na ne na da ngeen a yàkkamti waaye ñi leen jiitu woon am na ñoo xam ne dañ leen doon xar ñaar ak si waaw si lañ doon jël ni menuisier bi di xare bant teg di ko diri di diri di puus ba mu xar bant ñaar ñoo xam noonu lañ leen doon def ñii ñu jël ay minshaat ay ay ay ay mushto ay peñ xam ne ci weñ la lañ doon tàngal ba mu tàng jër ñu koy diri ci seen bopp yi di leen ko peñee seen der yi di teggeeku te loolu yëpp taxul woon ñu war na ginnaaw ci seen diine waaw yéen na da ngeen a yàkkamti waaye lii ma yàlla jox dina dina féete kaw ba loolu walakinnakum tasta'jiluun Seydina al-Xabbaab mi moo dundoon loolu kon waanil waan Xabbaab ibnul Araati radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa kon mawla Bani Zuhra la woon kon dafa feebaroon nag Abu Wa'il Shaqiq ibn mu ne udna Xabbaab dafa feebaroon ñu dem doxali l'islam digule te tamit gisoon nañ ko xaq jullit ci moroomu na ci bu feebaree nang ko seeti waaw ko rek naan bon gaa yaa nga waa il n'est pas seul hein il y a les médecins hein tout le temps il est assisté hein c'est un bon non c'est un bon non c'est un c'est un hôpital boobu non c'est une belle structure boobu boo demee gars yi s'occupe de vous ma ne waaye ma ne après yéen du ci gis kenn déedéet ñu dem seeti Xabbaaba fa qaala nee na dañ ñëwee nag fa qaala mu ne haajarna wax hadis bi nag haajarna ma nabi sallallahu alayhi wa sallam nuriidu wajha Allah bi naltamisu ah nuriidu mooy loolu rek dañuy làmb moom lañ doon ut nuriidu moom lañ namm wajhallah la face d'Allah nekk nekk yàllaa taxoon ñuy def ngir am gërëmam fa waqa ajruna ala Allah fa minna man mada lam yaxud min ajrihi minhum Mus'ab ibn Umayr voilà de man lam man maata lam yakul voilà bi eh, man mada lam yaxud min ajrihi jëlul ca payam dara minhum bokk na ci Mus'ab ibn Umayr eh, kooku nag mooy jàmbaarul islam waxoon nañ ko bi ñuy gis xadiis bi ñu la sànq bu sayyidina eh, Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anhu muy Mus'ab ibn Umayr ibn Hisham ah ibn Abdi Manaf ibn Abdi Dar ibn Qusay al-Abdari bokkoon ci waa Banu Abdi Dar moom mu ngi daje Yonent bi saa sant imaamam boobu di Qusay ibn Kilab voilà Mus'ab ibn Umayr ibn Hisham ibn abdi manaf ibn abdi dar wayha bani abdi dar wayha humatal adbar darban bi kulli battar al yawma <laughs> hind <laughs> ah <laughs> darban bi kulli battar ah enen nahnu banatu tariq namshi ala namariq in tuqbilu nu'aniq aw tudbiru nu'ariq firaqa ghayri wamiq noonu la Hind doon dóore cadence bi keroog Uhud waaw di galvaniser di soññ mboolem Qurayshi jàmbaar Qurayshi nee ba kenn daw gën wane leen fi jàmbaar da comme que Daar muy mbokk Seydina Musab yi ñoom lañ doxoon waa Quraysh ñoo yoroon seen drapeau waaw loolu taxu ñoo jóg fay waxoon nañ la Abu Sufyaan di soxna di boroom këru Hind moom itam ni mu galvaniser woon góor ña waaw wax leen waa Banu Abdid Dar ne leen yéen Badar yéen yoroon suñu drapeau ah <laughs> ma ne xare Badar yéen waa Banu Abdid Dar ñun waa Quraysh xam Abu Jahl fekk woon xare ba mais xam na la xew waaw Abu Jahl na jiite woon waaye ka yoroon ña yoroon ña joxoon drapeau yo moo doon waa banu abdid daar waaw bu jël dina doon jox instruction yi ndigal yi <laughs> waaw ah, keroog am ah, bi waxul bi ñuy jël seen revanche dañuy fayu si abu jë- abu sufiyaan comme que moom stratégique boroom xalaat loolu sori nag abu jël abu jëlin certes amoon ndax ay xalaat yu moo taxoon yu yu tane moo taxoon ñu ko doon abul xakam yi waaw baayu sagesse yeneen tubaab yi saa saa am tuddul moo tax nit loo yeewu yeewu ci sa mbiru àddina li nga xam nekkul lu dul aradan ñoom yàq eh, dañuy xam rek as mbir lu néew ci eh, dundu àddina gii eh, at kanta seen àddina l'islam ci seen digganteeg borom xamuñu ci dara hein loolu loolu moom yow doo dara voilà mooy yow. Euh, doo dëgg-dëgg kooku mënuñ koo wax borom xakim la